alors kon al imaam al haafid ibn Hajar mu ne waxtala waxtulifa fi tasmiyatiha léegi nag ñu ñëw wute nañ ci tudde gi ñu ko tudde al masaani mooy masaani loo xam ne masna masaani luy baamu luy kii mu ne fa qiila am na wax wu njëkk bu ne li anna tusanna fi kulli rak'atin ay tu'an mu ne tusanna fi kulli rak'a mooy dañ koy baamu ñaari yoon ci rakka bu nekk mooy rakka bu nekk dangay jàng di baamu yi nga xam ne mooy fatiha rakk bu ñëw nga jàngaat ko ñu ne lool la waqiila li anna yusna biha ala allahi taala ndax laaya yooyu day tagg di wane ay melooy borom bi tabaraka wa taala di melale borom bi tabaraka wa taala wala melale hmm? di bakk borom bi di ko kañ waqiila am beneen wax bu ne ñetteel li anna tusniyat li hadhihi umma ndax dañ koo seppee beral ko suñu xeet bi muy xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam tunzal ala man qablaha sor wuñ wàcc wuñ ko ci benn téere wala benn yonent bu jiitu woon yonent bi alayhi salaam dañ ko xa def loo xam ne borom bi moo ko excepté defal ko loo xam ne exclusivité lu mu jagleel suñu xeet mu ne xaalam nu tiin léegi pare na foofu kon almaani loolu mooy euh, ñetti wax yooyu la ci ni yi baamu ñii ne parce que day bàkk borom bi tabaaraka ko ta'aala ñii ne parce que dañ koo istisniyat dañu ko seet dañ ko euh, defal exclusivité defal ko ngir suñu xeet ah, bi radiyallahu anhum léegi mu ne kanta mu ne nag qaala ibnu tiin mu ne al imam ibnu tiin bare ñu ngi ci al euh, fathul baari bu imam al hafiz hajar mu ne imam ibnu tiin nee na fii dalilun ala anna bismillahir rahmanir rahim laysa ayatan min al qur'an mu ne imam ibnu tiin nee na hadith bi nag <laughs> day tegtal la buy wane ne bismillahir rahmanir rahim du aay ji alquran loolu moom masala bu la waaw mais loolu dañ ci dañuy topp rek la al wax waaw léegi mu ne kaza mu ne kaza xaal ah noñu de la wax <laughs> loolu mooy li boo déggee boroom xam-xam wax kenn toxal benn boroom xam-xam bu wax ba pare ne kaza xaal loolu mooy wane ne wax jooj àndu ci <laughs> waaw mu ne kala kala loolu la la wax mu ne wa sa ghayru mu ne keneen ku dul moom nag dafa jaawal mbiri waaw mooy li mu wax contraire bi wax li am araada suura mu ne non ci la loolu day mooy saar bi la la ci mu ne wayu ayidu imam al-Hafiz nag la d'accord ñoom Shafi'i de toute façon looloo seen masal mu ne wayu ayidu dalu koy dëgër annahu kaana law law araada bu doon ne yonent way saa saa li ñu ci na moon mooy alhamdulillahi rabbil alamin al aaya mooy aaya la ci jublu lam yaqul hiya sab'ul masaani bu doon aaya benn bi nga xam ne alhamdulillahi rabbil alamin aaya boobu kon du ne mooy juróom-ñaar aaya bi nan la nekk juróom-ñaar lenn aaya al-waahida aaya benn la laa yuqaalu laa sab'un duñ ne aaya benn bu laay ñu naan ko ñaar juróom-ñaar la fa dalla ala annahu araada bi as-suura yoneen saa sal lim ci jublu mooy saar bi yépp lu tudde alhamdulillahi rabbil alamin mu ne walhamdulillahi rabbil alamin asma'iha ta alhamdulillahi rabbil alamin ci turu saar bi la bokk suuratul faatiha mu ne wa fi quwwatu li ta'wil Shafi'i te loolu day dëgëral waxu ni imaamu Shafi'i gëndalee mbiri ni mu ko jàppe fii hadith Anas hadith naa Anas bay wax moo la ma ne la lii masala loolu gudd la radiyallahu anhu mu ne kaanu Seydina Anas mu ne kaanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin mu ne yonent bi alayhi salaam bi Seydina Abu Bakar ak ñoom Seydina eh, eh, Omar ci ginaaw dañ doon ubbee li nga xam ne mooy seen julli tàmbale alhamdulillahi rabbil alamin imaamu Shafi'i boobu dane non parce que loolu ku mel ni Maliki nga xam ne dañoo jàpp ne bon a ah, euh, Abdullah Fatiha bismillahir rahim àndu ci bokku ci voilà du laaya ñenn ñi nga xam ne dañ ci borom dañ koo jàpp dañu jàpp ne voilà waxu Seyna Anas bii day dëgëral loolu voilà parce que nee na dañ doon ubbee seen julli yi alhamdulillahi rabbil alamin imaamu Shafi'i ne mukk tekkiwul loolu non Seyna Anas li mu jublu mooy saar bi day jublu mais Faatiha lañ doon commencer loolu la bëgg a wax voilà te comme que saar bi daa bokk ci turam alhamdulillahi rabbil alamin loolu kese la voilà mu ne kon <laughs> lii day dëgëral loolu al imaamu Shafi'i ni mu gisee mbir yi voilà ndax alhamdulillahi rabbil alamin asma'iha ci turu fatiha la bokk waaw léegi nag mu ne kon hadisu sayyidina anas boobu kenn dañ doon ubbee seen buntu yi euh, seen julli yi alhamdulillahi rabbil alamin qala shafi arada suura waaw ne saar bi la ci jublu ah léegi nag mu ne wattu aqiba waaye ñeneen ñi nee nañ imaamu Shafi ak ñi ànd ak moom ne mu ku wañ luy loolu saar bi tusamma suuratul hamdi saaru fatiha bokk na ci turam suuratul hamdi waaye daa bokkul kenn du ko wax su suuratu alhamdulillahi rabbil alamin waaw waaye imam al mu ne wa hadha al-hadith yuraddu hadha ta'ab yaruddu hadha mu ne hadith bii ñu nekk ci buntu bi hadith sayna Abu Sa'id ibn al-Mu'alla day delloo wax jooju ñu waa a delloo wax imam Shafi'i kenn si saar boobu dañ koy woowe waaw suuratul dañ koy woowe waaye dañ koy woowe suuratu Hmm? suuratul alhamdulillah waaye dañ koy woowe suuratul alhamdulillahi rabbil alamin voilà waaw mu ne wa fii anna al amra yaqtadi al fawr mu ne dañ jànge <laughs> mu ne dañ ciy jànge kenn ba léegi ci hadis bi kene mooy sariya bu diglee dañ koo war a gaaw a def parce que kat yeneen saa saam dafa istajibu la la tegtaloo ne yeneen ne xanaa déggoo li borom bi wax ne istajibu wuyu leen kon bu yeneen saa saam woote ci saasa lañ ko war a gaaw a def ak bu diglee voilà kon loolu la quoi <laughs> waaw loolu lu am am solo waaw kon nag mu ne li annahu ndax yone saa sama ataba sahabiya ah daal dinay eh, eh, itab mooy daal daal dinay eh, yedd sahaaba bi moo xam Seydina Ubay wala Seydina Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ku ci nekk ci ñoom ñaar ala taxiir ijabati yi ci yéex bu ko wuyu mu ne wa fii bokk nañu istimaal bi siixatul umum fil ahwaali kulliha mu ne bokk na ci utiliser kaddu gi nga xam ne expression bi nga xam ne day jooyal ci wàll yëpp kulliha qaala al-Xattaabi mu ne imaam al-Xattaabi rahimahullah ne fii anna hukma lafzi al-umumi an yajri ala jami' muqtada mooy buñ diglee euh, comme nit ne istajibu lillah day day day làmboo laal lépp loo xamante ne yonent sallallahu wala yàlla woote na ci que ce julli wala ñàkk julli wa anna al li nga xam ne mooy jaglal mbir mi di jagleel boobu nag wala am ak li nga xam daa jooyoo ida taqaabala bu ñu nee côte à côte kaana al manzilan ala al xaas ah bi la ñuy wàcc ci kaw xaas bi li anna shari'a ndax borom xa kii euh, teg euh, shari'a bi alayhi salaam harrama al kalaam fi salaa ala al umum dafa tere ñuy julli di wax ci julli ci lu ñu jooyal summa minhu ginnaaw gi nag mu daal di ciy seetee euh, mooy am. bu taxawee xaas bi la ñuy la ñuy la ñuy teg kaanal am munzilan ala al xaas mooy am bi dañ koy jël dugal ko ci xaas bi waaw loolu la boroom xam-xam yi di waxee al aamu yabqa ala umumi hatta yarida dalilu taxsis mooy wax ji rek lu général kaddu sariya sariya wala ab acte bu ñëwee dañ koy bàyyi ci nim joyoo ba am lu ñëw di ko particulariser di ko di ko tënk nag ñu door koo tënk loolu lay wax nii rek ndax suñu boroom daa euh, sariya bi dafa tere kuy julli di wax yeneen saa waaye ah wuyu yonent baay saa saa moo ko ci génne waaw mu ngi noonu ci julli mu ne wa fii ta bokk nañu liñ ci jànge anna ijaabatal musalli du'a annabi sallallahu alayhi laa la tafsudu salaa voilà xam nga doon na wax ne Shafi'i yi imaamul xaafi am na ñoo xam ne dañ ne donc ginnaaw biñ d'accord ne farata la bu wuyu léegi nag waaye léegi est-ce que waa ji bu wuyoo julli ji day yàqu mu war koo reprendre at wala loolu mooy wax gi mu ne waaye hadis bi bokk na liñ ciy jànge kon ko koo xam ne dafa wuyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, mu woo ko ci julli kooku julleem yàqul waaw mu ne naka nii lekkool sarraha bi jamaatu min ash-Shafi'i wa ghayrihim xam nga loolu wute la waxoon na la ko mu ne naka noonu la ko lee la ko la ci wax lu leer nañ booloo ci boroom xam-xamu Shafi'i ak ñu mel ak ñu dul ñoom mu ne waaye wa fiihi bahthun li ihtimaal an takuna ijaabatu waajiba mutlaqan sawa'an kaana al-muxaatab musalliyan aw ghayra musalli mu ne waaye loolu am na euh, recherche bu ci mën a am xóotal ndax yenu gu mën a yenu ko ne wuyu gi ñuy wunu lool farata la ci luñ doyal moo xam waa ji ki ñuy waxal yeneen saa sam di woo day julli wala julliwul waaw aw kaw nu wala boog mu nekk moom yaxruju day génn bil ijaaba mina salaa est ce que kon mooy bu bu ne bu wuyoo loolu mooy génn na ci julli ji aw laa yaxruju wala génn ci fa laysa min al xadiis mu ne loolu nag nekkul ci euh, xadiis maa yastalzimu loo xam ne day waral loolee mu ne fa yahtamalu kon an tajiba ijaab an an na an an tajibal ijaaba walaw xarajal mujib min as-salaa mu ne boobaa day war waa ji wuyu même bu dee génn na ci julli ji wa ila zalika mu ne ci lool nag janaha ba'du shafi'iyya mu ne loolu affaire bi lenn keese la mooy léegi mu ne nañ wax bare hal wa hal yuxtasu ndax dañuy jagle hada al hukmu hada al hukma wala hada al hukmu atte bi bimmi daa ci woo aw yashmalu ma huwa am hatta tajibu ijabatu ila sa'al mu ne loolu est-ce que bu la woowee kese wala boog day dem ba bu dee yeneen saa sam da ngay julli yeneen saa sam laaj la bi ne ko yow diw ana diw par exemple muy fekk waa ji di julli est-ce que daa war loolu de façon wuyu la loolu mooy li gën a wuyu li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fii bahsun ah mu ne waqad jazamata dogu na Ibn Hibbaan al imaam Ibn Hibbaan bi am na ijaabata sahabati fi qissati Zil Yadayni kaana kadhaalik mu ne imaam gis nga garab saxaaba yi xam nga ñu la ko doon wax sànq eh, Zul Yadayni yeneen saa salaam ñaari rakk la julli toog mu ñëw ne yeneen saa salaam mais dañoo wàññi julli wala da ngaa fàtte mu ne ko ñaar yooyu benn nekku ci le fait que yeneen saa salaam laaj saxaaba yi ne leen asadaqa Zul Yadayni ñu tontu ko ñu ne loolu ci biir la dugg voilà ci lii la dugg parce que lan mooy ñoom ñu ngi woon ci julli ci julli lañ ñëwoon parce que julli yi jeexul waaw waaw julli yi jeexul moo tax bañ paree yeneen saa salaam dafa sëlmal daal di sujjóot ñaari sujjóot waaw léegi kon loolu mu ñu ne loolu imam ibn Hibbaan daal di dogu ne loolu noonu ci lii la woon mooy dañoo wuyu parce que xam nañu ren tubaab yi saa saa ma yor te ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Umar ñu gën a xam ci saaba yi ñu nga xoon te ñoom dañoo wuyu leneen saa saa laajee dañoo wuyu ne waaw ah, ah loolu yore ni li wax noonu la de kon mu ngi noonu en fait liñ a sànq mooy de façon masala boobu dafa am wuute comme ni mu ko waxoon ci kaw. te loolu du Maalikee kese wax na la alqaadi Abdul Wahhab ak alqaadi Abul Walid ci Maalikee rahmatullah ak ñeneen ñoo xam dañoo jàpp ne wuñu woote yeneen saa saa bu la woowee farata la nga wuyu léegi nag est-ce que sa julli boo wuyoo julli ji day yàqu nga defaraat ko après nga reprendre ko wala nga dem defaraat ko wala déet loolu mooy wute bi loolu kese la lay wax ñenn ñi nootal yeneen ñi nootal leneen léegi al imaamul hafiz ba léegi mu ne waaw mu ne qawlu wal qur'aanul aziim alladhi utiitu qaala al-Xattaabi mu ne kantaaw partie boobu ci hadis bi ne mooy al qur'aan bu màgg bi nga xam ne moom lañ ma jox mu ne imaam al yi nee na ci wax bi yeneen saa sam ne hiya sab'ul masaani wal qur'aanil aziim alladhii yuti dilaalatun wala dalaala ala anna al-faatiha hiya al-qur'aanul aziim mu ne imaam al-Xattaabi mu ne lii moom tegtal la bu rëy que ne faatiha mooy al-qur'aanul aziim bi nga xam ne moom la wa anna al-waawa laysat bil aatifa mooy ah, ah, ah, <laughs> mooy waaw bi xam nga ne wal qur'aana mooy as-sab'ul masaani wal qur'aan xam nga wa mooy e mu ne nag du loolu teg fii teg taxaw fii place e di def conjonction de coordination ngir bi li njëkk ak li ci tegu déedéet allati tafsilu bayna shay'i ah, mooy waaw bi nga xam ne day taqale diggante ñaari mbir du loolu wa innama hiya allati tajib ma'na tafsil mooy li nga xam day ñëw rek di taqale wax benn mbir di leeral mbir moomu mu ne loolu nag qawli yi faakihatun wa nakhlu waru man comme li bi wax ci suratu euh, kii la ko doon wax euh, rahman ne àjjana am na wa nakhlun waru am na fa ay fooy mooy ay fruits ba pare mu ne wa naxlun ak tàndarma wa rummaan ak ay raisin ñu ne yooyu yëpp ay ci fruits yi lañ bokk mooy faakiha bi la tudd wa bi nekkul ne lil mughaayara xam nga al atfu yaqtadi al mughaayara loolu règle la mooy foo gisee ñu ne dem ba ñëw na xam nga wolof danaa la sàmbaay bàcc ñu ne la sàmba dugg na ak bàcc dalay leer ne sàmba mi dugg du bàcc ak ak ki njëkk du benn même bu dee wolof danaa la sàmba égal bàcc ah waaye nag le fait sàmba dafa dugg ak mbàcc kon ñaar ñu buuta la loolu nag la la al imam al-Xattaabi ne la lool nag du fii loolu lay wax fii day leeral waaw <laughs> day leeral rek comme faakiha yi naxlun gi tàndarma ji ak rumman ak raisin gi euh, kii bi non grenade ah rumman rumman sawaay du raisin de <laughs> waaw raisin mooy waaja ah kii rumman mooy mooy grenade waaw grenade léegi mu ne kon loolu day leeral faakira yi rek mais tekkiwul ne faakira euh, euh, fruit fooyteef benn mbir la ndax lu nekk euh, tàndarma nekk benn mbir grenade nekk benn mbir grenade du fruit fii kon mu ne <laughs> loolu mu ne wa qawlu ak li koy leeral wax ji borom di ne wa malaikatu wa fa inna allaha mawlaahu wa jibrilu hmm? wa malaikatu wa rusuli wa jibril wa mikaala ah lool ci biir loolu lay wax <laughs> lool lool lool suuratul baqara la ba ko doon jaawale fële eh, ci suuratul tahrim voilà loolu bokkul bii muy wax mooy man kaana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaala fa inna allaha aduwwun lil kaafiriin ca suuratul baqara aaya 98 man kaana képp koo xam ne nekk na aduwwan noon comme ni ko yahuud yi si doon waxe lillahi ngir yàlla nekk noonu yàlla wa malaa'ikatihi ak malaa'ikaam yi radiyallahu alayhimu salaatu wassalaam wa rusulihi ak ndawam yi di yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam wa jibril ak seydina jibril wa mikaal ak naa mikail moom la naan mikaala fa inna allaha yëgal ne yàlla du wun moom de noon la lil kaafiriina noon la ngir yéeféer yi léegi mu ne wa malaikati yi wa rusuli wa jibrila léegi est ce que malaaka yi jibril bokku parce que wa malaaka wa rusul wa jibril wa mikaala est al-atfu yaqtadi al-mughayra est-ce que fii convention de coordination bi wabi di jokkale yow yu daa day ware ne ñoom ño wute ma jibril du malaaka si mikaala du malaaka ñu ne la si waaye wa rusul ak ndawam yi ci yonent yi ci malaaka yi tamit ndax inna allaha astafa min al rusula wa min an ndax borom bi kan moo tànn ñi nga xamante ne waaw ci malaaka yi waaw ah ci malaaka yi daf ci tànn li nga xam ne mooy ay ay ay ay yonent ay ndaw waaw ay ndaw ak wa ak ci nit ñi yoo xam ne ay yonent yoo xam ne ay malaaka am malaaka yonent yoo xam ne eh, ay nit lañ waaw kon loolu lu ama am solo la waaw yastafi min almalaikati rusula wa min annas inna allah samiun basir kon lii la bëgg wax al imam al-Xattaabi dane as-sab'ul masaani al-Qur'aan al waat yi tekkiwul lil mughayara kene day wute li ci karam daa wuteeg liy ñëw ci li muy taq li muy taqalee waaw léegi mu texe ay kiiwam mu ne waaye wa fii inta mu ne wa fii bahth li ah, li ihtimal an nakuna qawl wal qur'an al azim mahdhuf waaw mu ne waaye loolu am na ab bu ci mën a am ndax possibilité que ne ah al qur'an gi daa am lees ci luñ luñ ci lu ci effacé al xabar mahduuful xabar yi mooy xabar bi dañ koo dañ koo mubtada xabar dañ koo effacé wa taqdiir liñ koy nettale mooy ma ba'dal fatiha mooy li ñëw mooy alquran lii mooy juróom-ñaari laay yi ma jox ak alquran bi mooy al azim mooy li ñëw ginnaaw fatiha mu ne loolu mën naa nekk waaw mu nekk loolu loo xam ne mooy wasfu la lil fa wasful fatiha lu muy melale fatiha voilà kon. bi qawli ya sabul masaani kene mooy juróom ñaar yi nga xam ne day baamu wala dañuy bàkk borom bi tabaraka wa wala dañ ko eh, jagleel xeet bi summa ginnaaw nga afafa mu daal di àpp daal di eh, eh, indi ci ginnaawam wal qur'aan al ay ma zaada ala fatiha mooy li tegu ci fatiha waaw wa zakara mu tudd lool daal di sàmmonteeg ni aaya bi ni mu tudde ci ni niñ ko nose ci suuratul Hijr mu mu mu mu mu sàmmoog lool waaw mu ne kon mu nekk wa yakunu taqdir mu nekk liñ koy nattale wal qur'aan al-aziim wal qur'aan al-aziim alladhi utiitu ziyaadata al al-qur'aan li nga xamante ne moom mooy li yokk ci kaw faatiha leneen li des ci al-qur'aan nga xam ne moom faatiha lool al-qur'aan bi leneen li day détaillé faatiha nekkul lu détaillé faatiha saar yi ñëw ci ginnaaw faatiha yépp dañuy leeral faatiha di ko gën a détaillé kese <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar hmm? imaamul hafiz muy tëj mu ne tanbi beneen lu may attirer seen attention leneen lu may attirer seen attention waaw leneen ngi loo xam ne bàyyi leen di xel mu ne istanbatu min tafsir Samuel Matani bil Fatiha anna al Fatiha makkiya wa huwa qawlul jumhur mu ne dañ ciy jànge kene mooy Samuel Matani yonent bi alayhi salaam kon xamal la ñu ci bii kene mooy alquran mooy la aaya bi di wax ci suuratul Hijr te ñu gisoon ko sànq waaw kay kon mu ne loolu dañ ciy jànge kene kon Fatiha suuratul makkiya la waaw saar la boo xam ne Makka la wut nga wàcc parce que lu tax mu ne parce que suuratul Hijr parce que suuratul Hijr <laughs> ndax suuratul Hijr makkiya ittifaqan fa yadullu ala taqdimi nuzulil Fatiha alayha léegi loolu day tegtal ne kon Fatiha moo ñu ko wàcc parce que borom bi bu wàccee suuratul Hijr waaw ba pare ci aay ci saar boobu mooy ca ba muy waaj a jeex suñu borom te borom xam-xam yi dëppoo nañu suuratul Hijr Makka la wàcc. léegi bu dee ci biir saar bi la ñu yonent bi sa la ñu borom bi di wax yeneen saa saa naan ko wa laqad aataynaaka sab'an min al-masaani wal qur'aani al-aziim wal qur'aan al-aziim laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum wa laa tahzan alayhim waxfid janaahaka lil mu'miniin wa qul innii ana an-nadiirul mubiin kamaa anzalnaa alal muqtasimiin allaziina ja'alul qur'aana iziin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'iin ammaa kaanuu ya'maluun fasda' bimaa tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin innaa kafaynaakal mustahzi'iin allaziina yaj'aluuna ma'a allaahi ilaahan aaxar fasawfa ya'lamuun wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin noonu la saar boobu jeex bu dee ne borom bi saar boobu ñépp dëppoo ne Makki la te ci biir saar bi suñu borom ne leen saa saam joxoon nañ la wala qad aataynaaka jox nañ la sab'an juróom-ñaar min al-masaani yuy baamu wal qur'aan al-aziim al-qur'aan bu mag loolu day wane ne kon Faatiha moo jiitu ndax borom bi nee jox naa la koo pare <laughs> loolu day wane ne kon Faatiha moo njëkk a wàcc te comme que bee Makka la kon Makka la kon Faatiha Makka la mu ne qaala al-Husayn ibn al waaye mu ne dafa dafa mu ne mu ne mu ne wa qawlul jumhur bi lii dañ ciy jàngee que ne tafsir sabul masani bil fatiha anna al fatiha makki wa qawlul jumhur xilaafan li mujahid mu ne loolu mooy wax waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim min al mufassirin wa ghayrihim que ne fatiha moom Makka la wàcc mu ne te loolu la ñoom lañ wax waaye contrairement ak mujahid taalibi imam ibnu Mas'ud ibnu Abbas beeg ak ñoom ibnu Umar radiyallahu anil jami' mu ne nag euh, euh, euh, al imam al Husayn ibn al Fadl après ci la teg li ñu doon wax sànq teg taloo bi mu ne al imam al Husayn ibn al Fadl nee na hadihi hafwatun min Mujaahid mu ne lii moom ab tarxiis la ab def def la ci Mujaahid quoi nan la mën a waxe lii li anna al ulama ala xilaafi qawli boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuteeg li mu wax waaw mu ne waaye imaamul hafiz mu ne wa aghraba ba'du al mutaaxiriin fa nasaba al qawla bi daalika li Abi Hurayra wa Zuhri wa Ataa ibn Yasaar mu ne am na nag ci ñu mujj ci boroom xam-xam ko am ne moom dafa def def la mu jël wax jii nga xam ne Mujaahid ko wax ne alquran du makki ñoo Faatiha du makki ya du saar bu wàcc Makka mu ne mu jël ko moom askane la ko Seydina Abu Hurayra imaamu Zuhri ak Ataa ibn Yasaar te loolu lépp du noonu dafa juum kooku mu ne waxataa radiyallahu anhu mu ne waxataa te nettali na al-Qurtubi di al-imaam al-Qurtubi anna ba'dahum te ne lenn ci waroo xam ne ma anna nazal marratayn te ne Faatiha dafa wàcc ñaar yoon waaw loolu wax lu tamit yu siiw daa wàcc Makka wàcc Medina wa fiihi dalilun ala anna al-fatiha sab'a ayat mu ne tamit beneen tegtal bu ñuy jàngi lii mooy sab'a min al-masani la al-quran wax la yoneen saa sala wax non seulement al-quran wax ko fee te yoneen saa sala leeral nañu sab'a min al-masani mooy fatiha kon dañ ciy jàngee que ne euh, fatiha juróom-ñaari laaya la mu ne wa naqalu te toxal nañ fiihi al-ijma lakin mu ne toxal nañ boroom xam-xam yi ne loolu moom ijma la waaw lu ñu dëppoo la waaye mu ne lakin jaa an al-hasan ibn ali min al-ju'fi mu jëlee leen ci Husayn ibn Ali al-Ju'fi kat annaha sitt ayat li annaha lam ya'ud al-basmala mu ne waaye jëlee nañ ci yàlla Ali de al-Ju'fi du ibn Abi Talib attention al-Ju'fi voilà <laughs> waaw ñun wolof moom bu tur yi niroo rek ñu ne même personne bi la mukk te ne juróom benn laaya la waaw ndax boolewu ci basmala bi mu ne waan Amr ibn Ubayd mu ne jëlee nañ ci Amr ibn Ubayd annaha samaan aaya mu ne moom juróom-ñetti laaya la mu ne li annahu adda moom ni mu ko waadda moom waaddaha dafa boole basmala bi waadda mu boole an'amta alayhim kese mu def ko aaya waaw mu ne waqiila am ñu ne nag lam yauddaha waadda moom boolewul loolu an'amta alayhim la def la boole la compter waaye iyyaka na'budu rek la def aaya mu ne wa hada aqrabul aqwal aqrabul aqwal lii moom mooy wax yi nga xam bi gën a alhamdulillah tumuranke ci wax yi mooy bii wallahu ta'ala alam ñii na al imam al hafiz ibn hajar jeexale lii nga xam ne lu am solo la tafsir bi mu def ci euh, shara bi mu def ci aaye léegi bon léegi ñun lëkkaale bi loolu daanaka mu ngi ci biir gisaale nañ ko mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la yeneen saa salaam xamal ñu màggaayu suuratul faatiha xamal ko Seydina Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu mooy euh, dañ ci xame kon alxas bi ñaaxaate bu ko xamalee c'est pour lan c'est pour mu xam ko toog noonu léegi di sa di di di di toog noonu sax du dina jàpp Faatiha ak jëm ci bari lu mu koy jàng ak tamit di ko settantal ak yooyu mais c'est pour ça waaw kon tey ñaax ko ci bi gën a ko bi gën a màgg mooy kon ci loo ci loo ci ko loo ci def xeeb ko waaw kon kay di ñaaxaate ci yenn soir yi ak yenn laay yoo xam ne yu jagoo la fii saar la duggagul ñëwagul ci aay yi waaw kon loolu mooy lëkkaale ba buñ yeneen saa salaam ne ko ndax duma la xamal a'zama suuratin fil qur'aan bi gën a màgg ci saar ci alqur'aan mu ne ko mooy alhamdulillahi rabbil alamin kon nag nañ jàpp ci fatiha waaw nañ jàpp ci fati fatihatul kitab lépp ngi ci ismullahi al-a'zam bi nit ñi wër fu mu ci ngi ci fatiha bi amul dara lu yiib yiib yiib nit di ut addina ak alaaxira lu dul ne mu ngi borom bi ko ci biir fatiha waaw <coughs> moo tax lekk moom mooy mooy al istirna an istirhal faatiha bu ko yor xam ko dëgg dëgg dëgg dalay dalay dalay dalay permettre nga bañ fee nekk di këjënk di soral sa bopp ci yenn yi waaw nit ñi nag dañoo tàmm léegi iblis li gën a bon liñ def dañoo gëmloo ne moom alquran baax na waaw mais bon amaana euh, nañ ñu dolli leneen moo tax bés bu nit ñëwun yow ne la man de damaa bëggoon nga ñaanal ma waaw ci loo xam ne lu rëy ci moom waaw lu rëy rëy jàpp ne lu rëy la bëgg ñëw ba gis la nga ne ko ah bismillah tàllalul sa loxo mu dégg la ngay wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين amiin ne ko bismillah yal yàlla kii gis nga sawaay bu la ñemee bu la xawee yàq dina la waa saa yàlla waaye yëpp baax na waaye da dollil waay moom jàpp na ne parce que iblis solu lool wala bu dee ñemewul la ko wax day bàyyi ba ah, sama kii paas sama xaalis def lim ñëw ci moom ba ñëw ma naan ma bu doon loolu man mii manuma koo jàngal sama bopp <laughs> wala yàlla bi la c'est tellement grave moo lu ko la nga ne ma noo waxu ma ne lool la kay mooy yow yow yaakaar nga ne man nga trouver fa njariñ ci yeneen en faatiha lool la waxuma la faatiha kese alquran bi kese alquran bi yépp la leen di xeebloo moo tax suñu doomu jamono rawatina réew wolof yi ma gën a xam képp ku ñëw daal leen alquran kese duñ ci doyoo waaw alquran baax na waaye waaye googu dem seeti saltige yi nga xam ne xamuñ tus ak maaman yi nga xam ne dañuy xam-xam lu domanuñu tus waaw ñu jox leen sëf leen ay turi jinne waaw ay di leen wax ñu ñàng jëlu butéel boo xam ne lañ ci def kenn xamul lu muy xeeñ bu ko ubbee mu jàpp ni lii nag mooy doxal mbiram mu ne ko boo demee nag waaw déglu ma bu baax waaw suba su nekk bala ngaa julli na ko diwoo waaye bu dul woon julli fajar sax dina jeewu fajar heure ba ko cinq heures du matin waaw na nga jóg day régler ay réveil yu bari bu dee ku naqaree yeewu la ngir di yeewu def li ko sëriñ bi digal te kat julli fajar gi mën na nekk six heures et quelque doonu xoon def da ko doon sàggane léeg-léeg mu yeewu léeg-léeg du yeewu mais bi ko sëriñ maamal bi baru tus waxe mu respecté lool à la waaw loolu la gën a gëm waaye demoon oustaz bam demoon mu ne ko taqool ak alquran di jàng qul huwa allahu ahad qul a'udhu rabbil falaq ak qul a'udhu rabbin nas insha allah dina baax saa boo xëyee ak saa bu sa xel demee deel wax loolu wallahi du jàpp kii moom xaaral saa joxum ba mii moom moom daa soxor quoi fa am na yeneen kat am na yeneen au lieu mu jox ma ci yeneen yi mu may jox lii loolu loolu bokk na ci li gën a lu xew suñu jamono léegi bu jullit demee ba jàpp ne kàddu borom bi tabaaraka wa am na leneen lu ko gën nga ne ma kenn waxul ma ne la ma ne seen jëf yi loolu lay seen jëf jëf wax la loolu lay wane te loolu lañ ko wal iyaazu min hada waaw laqad xarra al-aynu wa xarrahum bima yadurru al wallahi bamba waxati na dëgg gis nga ki nga xam ne mooy ku ku ku ku ku ku ku wallahi laqad xarra al xam ne mooy ki ñu muy iblis waaw mu yées mi war na tromper na nit ñi wa jarrahum mu ngi leen di bijj di leen xëcc ci la nga xamante ne en fait ci ñoom xam nga lu muy waral ci ñoom ay weñ so kese ay problème u àddina ak àllaaxira xoolal gaa yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo nekk ci solitude yi nekk ci monde bu yées boobu te ñaaw te xesaw te bon gis nga boo ci xasee dugg yow yàqu nga yow yow na la leer ne yàqu nga àddina ak àllaaxira lu dul yàlla repoussé la bu dul loolu moom mooy yow moom te teer bi moom waaw yow moom dimbalal yàlla kese sinon yow yàqu nga xam nga ne waaw iblis moomu da leen pare di leen bijj di leen xëcc ci xamante ne ay weñ so kese la di jural alal du ñu am def ci waaw te du ñu masa régler dara ba pare seconde bu nekk ñuy gën a sori seen boroom waaw qultu laqad gharra al-la'inu an-naasa washtaghalu bima yajurru al-baasa washtaghalu bi-'ilmi ma la yanfa'u fil qabri wal hasri wa ma la yadfa'u anhum 'adhaba rabbihim yawmal jawaa wanhamaku fil ghafalati wal hawaa man Bamba laqad gharra al-la'ilu an-nasa mu yées mi tam dañu rëbb ko war na nit ñi ñu ëpp ci ñoom wastaxalu ñu ngay soxla bi ma yajurul baasa loo xam ne mooy mooy xëcc ci ñoom bitt ci ñoom li nga xam ne mooy weñ so yi yu yées yi wastaxalu ñu ngay ñu ngay soxlaaloo bi ilmi ma la yanfa'u di jàng loo xam ne du leen jariñ mukk di yittewoo loo xam ne du leen jariñ tus xam-xam bu ñuul képp la waaw fil qabri ci li seen bàmmeel du leen fa jariñ wal xasid ak bésu pang ba muy yawmal qiyaam wa ma la yanfa'u ñu ngay soxlaa lool di xam di sonn ci loo xam ne du leen jañal anhum wëllif leen adaaba rabbihim seen mbugalum borom yawmal jawaa bis ba nga xam ne mooy bésu pay ba bis ba nga xam ne ci la borom bi atti nit ñi di leen fay wan xama ko ñu nga sëgg ñoom ñëpp waaw noon fil xafalaati ci yëga di ci match yeek football beek caaxaan yeeg dam yee yeeg puusal fii beeg voilà fas yi lu ñu wax mooy façon yi ngay gis divertissement yëpp mooy rafalaat yi da day day këf sa bopp sa tal nga sori sa borom waaw waaw wal hawa ak caaxaan yeeg seen bànneex ci la ñëpp daanaka ñu bari ci lañ.